mu daal bi dénkaane alalam ji des bu ñu fayee borom yi bu dee des na alhamdulilah bu ñu ko dajalee xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj ba nañ ko joxe testament nañ ko joxe eh, dénkaane gu mu joxe def ko ci yoonu yàlla ngir am ñu mu koy jox mu ne wa surutihi li banii waaw mooy suruf boobee mu dénkaane moom dañ koy xaajaat ñetti xaaj moom benn xaaj ba li banihi ngir ñu jox nañ ko dox ay doomam doomam yi ñooñan mu ne yaani li bani abdillah ibn zubayr as-sulus as-sulus mooy abdallah bi muy waxal ah abdallah mu ne ko sama un tiers alal ji boo fayee samay bor ba mu des un tiers bi nga xamante ne un boobu des nga nga war ma ko defal testament un tiers boobu xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj ba nga joxal ma ko sa doom yi parce que <laughs> doomam yi dina ko leeral dina ko leeral ah dina ko leeral nañ continuer mooy lan yaani li bani abdillah ibn zubayr doomu abdallah mi mu waxal doomam ji mooy ay sëtam sulus sulus un un tiers bële bu ñu ko xaajaatee ñetti xaaj benn xaaj ba qaala nee na seyna Zubayr ne ma ba léegi radiyallahu anhu fa in fadala min maalina ba'da qada'i ad shay loolu lay leeral nii moom lay leeral de bul jàpp ne wax ju bees la mu ne ko bu dee des na fadala mooy des na waaw min maalinaa ci suñu alal ba'da qada'i ad shay ginnaaw ba nga ma fayalee sama bor yi moo tax sànq ma ne la bo bul jàpp mukk mu ne ya bunayya bi'ma lana waqdi dayni wa awsa bi sulus bul jàpp ne alal ji yëpp la laata ñuy fay bor bi ba noppi la des moom la yu leeral ñi di ko leeral ne ko fa in fadala bu dee des na min maali naa ci sama alal ba'da qada'i dayni shay'un ginnaaw bi nga ma fayalee samay bor am na lu ca des fa sulusuhu li banik waaw tiers bu bu amal un tiers un <laughs> wax na ko sànq ci kaw bul jaaxale de waaw waaw mu ngi noonu mooy lan un tiers mu la waxoon ne moom laay dénkaane xaaj ko ñetti xaaj benn bi nga jox ko sa doom yi loolu lay leeral nii ne bu defee sama alal ba ngeen fay ci samay bor un tiers bi mooy un tiers un tiers ba ma def ndénkaane say doomu ko moom waaw non nag mu ne mu ne qaala Hisham mu ne nee na bokk ci ñi riwaaya muy Hisham di doomu Urwa Urwa boobu doon Zubayr ibn al-Awwam ndax hadith bi ci moom la jaar dinañu ko gis buñ jeexalee bay def taxrij bi insha allah ñu ngi dem nag du ñëwaat ci hadith bi la ndànk ndànk la ñuy dem kon Hisham ne mu ne qaala Hisham mooy doomu Urwa Urwa boobu di doomu az-Zubayr mii di wax di frère Abdallah mii nettali eh, eh, eh, hadith bi di Abdallah ibn Zubayr Urwa ibn Zubayr doomam di Hisham mi nga xam ne hadith bi ci moom la jaar mu ne wa kaana waladu abdillah mu ne ta doomi abdallahi keroog ah keroog qad zaawa qad qad waaza qad waaza qad waaza ba'da bani zubayr xubaybin wala xubaybun Xubaybun wa Abbaad voilà mu ne Ibn Urwa Ibn Zubayr maamam doomu doomu Zubayr doomu Hisham Ibn Urwa Ibn Zubayr radiyallahu anhu mu ne neta yooyu boobu jamono jooju ah lenn ci doomi Abdallah mii te mooy ki mag ci doomu az-Zubayr ibn al-Awwam dañoo tolloo dañoo maase moom mooy waaza ak lenn ci doomu az-Zubayr yi mooy ñoo maase waaw mooy sa doom nga am doom yoo xam ne yow da am doom yoo xam ne moom ay doomam ñoo maase waaw loolu lay wax mu ne ñooñu ñooy ñam mu ne Xubayb Xubayb wa Abbad muy xubaybun wa abbaadun muy xubayb ak abbaad ñoom la lim mais am na ñeneen xubayb mii nag hein moom lañ ko doon dàkkantele moom la sayyidna al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ne wa huwa akbaru waladi Abdillah ibn Zubayr wa bihi kaana yuknihi man laa yuridu ta'zimahu li annahu kunniya fi l awal bi kunyati jaddihi li ummih abi bakr voilà <laughs> sayna alhaafid ibn hajar rahimahullah ci alfath yi muy sarah hadis bi mu ne Xubayb bi Hisaam tudd ne moom dafa maase woon ak moom dafa maase woon ak doomu az-Zubayr lenn ci doomu az-Zubayr ibn al-Awwaam yi ah te di doomu Abdallah mii di Az-Zubayr di waxal mii muy doomam ji gën a mag mu ne Xubayb bi moomu moo mag ci doomam yi moom lañ ko moom la ko doon dàkkantale képp koo xam ne bëggul màggal ko <laughs> ndax moom Abdallah kat <laughs> dañ ko doon nekkoon na koo xam dañ ko doon dàkkantale hein maamam bu mag ba di Seydina Abu Bakar rek waaye ci yaayam mi jur yaayam muy Sayyidatu Asma moo jur Seydina Abdal euh, Abdallah ibn Zubayr mu ne wa Abbad ak Abbad waaye du ñuy kese ñoo maase woon ak lenn ci doomu Zubayri de ëpp nañ loolu waaw ëpp nañ loolu muy Abbad bi ah moom man nga ne Abbadin man nga ne Abbadun tamit xubay bin doo boobaa mooy Eh, eh, qad waaza moo ne te keroog am na ci doomu ñoo xam ne qad waaza ba'da bani zubayri lenn ci doomu ñoon ñooy xubay bin loolu mën naa nekk waaw mooy ci ba'd lay leeral waaye man nga ne xubay bon mooy ñooñu hum xubay ba ak doomam yoo yële mooy xubay ba ak am waaw léegi ah waaye doomam di naan Hashim ak Saabit ñooñu ñoo Xubayb ba Abbaada yam ñoom ñooñu ak doomu Seydina euh, euh, zu euh, Zubayr ñoom ñoo maase te Abdallah ibn Zubayr moo leen jur mooy lenn ci doomam yi ñoo maase waaw sinon Seydina Zubayr radiyallahu taala anhu comme nin koy waxee ci biir dafa bari woon njaboot borom bi da koo mayoon njaboot gu bari ak soxna yu bari waaw ndax moom neuf doom la amoon Seydina Zubayr ibn al-Awwam Abdallah ibn Zubayr Urwa al-Mundhir ñetti ñii ñoom ñoo bokk yaay Sayyidatu Asma leen juróom bint Abi Bakr léegi mu am ku ñu naan Amr Xaalid ñaar ñoon ñoo bokkoon yaay ah seen baay seen yaay moo doon bint Xaalid ibn Sa'id waaw muy Sa'id ibn Amr ibn euh, euh, ibn Amr ibn Nufayl mu amaat ñeneen ñaari doom di Mus'ab ak Hamza ñoom seen yaay moo doon Ar-Rabaab waaw am beneen doom di Ubayda ak Jaafar ñooñ seen yaay moo doon Zaynab bint Bishr waaw waaw léegi am na yeneen doom yoo xam faatu nañ avant bu dee jigéen ñi amoon na Xadijatul Kubra ak Ummul Hasan ak Aïcha ñoom ñëpp sayyidatu Aïcha moo ki sayyidatu Asma bint Abi Bakr moo leen juróom waaye amoon na Habiba Sawda ah, ak Hind ñooñu seen yaay moo doon Ummu Xaalid biñ gisoon sànq ak beneen doom bu jigéen buñ naan Ramla ki ko juróon mooy ar bi ñu waxoon sànq am na beneen doom bu tudd Hafsa bu jigéen boo xam ne Zaynab moo leen juróon waaw ah ak beneen doom bu tudd Zaynab ki ko juróon mooy Ummu Kulthum Ummu Kulthum bint Uqba voilà kon lii ñoo doon ay doomam waaw léegi nag mu ne kon gis nañ fi li mu ne nañ bu dee alalam ji des na biñ fayee borom yi un tiers u ba mu dénkaane woon loolu say doom mooy ñooñee nga xam ne bi Seydina Zubayr génn àddina ñoom ñoo fi newoon Xubayb Abbad Hashim ak Saabit ñeneen ñi ñu tuddal ñëpp après az-Zubayr ibn al-Awwam lañu tudd radiyallahu anil jamii léegi nag mu ne mu ne wala wu yawma idin tis'atu banin wa tis'u banat tuddal nañ leen ñoom ñépp ki nga xam ne mooy Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam te amoon ñeeloon na ko keroog laata muy génn àddina ba muy génn àddina lii la bàyyi woon tis'atu banin neuf doom yu góor wa tis'u banat ak neuf doom yu jigéen tudd nañ leen léegi walillahi alhamdu wal minna waaw moom lañ la yu góor yi Abdallah Urwa al-Munzir ah Amr ak Xaalid ah ak Mus'ab ak Hamza ak Ubayda ak Jaafar neuf ngo bu dee jigéen ñi nga am ngan Zeynab ah Zeynab yu ñuy looy mujjee woon wax mais ñi leen mag mooy Xadiija d'abord al-Kubra Umm al-Hasan Aisha Habiba Sawda ak Hind ah ak Ramla ak Hafsa ak Zeynab mu jeex voilà kon loolu ñooñ ñooy lim na walahu te ñeeloon na ko yawma idin keroog baba Zubayr radiyallahu ta'ala anhu keroog ba muy génn àddina tis'atu banin wa tis'u banat keroog bi mu taxawee jamal noon di wax doom ji nii Abdallah neuf doom yu góor neuf doom yu jigéen la amoon qaala abdullah abdullah ibn zubayr ne fa ja'ala yuusini bi dayn mu nekk nag moom sama baay di ma dénk di ma dénk ci detam yi waaw ngir ma bañ koo fowe bañ koo doyadal bu mu génnee àddina loo loo ha waxoon nañ fi hadith sayna abu eh, sayna jaabir ba di nettali mbiru Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ne yonent bari saa saam doon na def ne ay jamono ku génn àddina balam laa jullee day laaj ndax am na bor bu ñu nee ko am na bor moo xam ne amul ku taxaw ngir fay ko te moom alalam manu koo fay danaan jullee leen seen mbokk sallu ala sahibikum jullee leen seen mbokk seen seen àndandoo waaw bu dee ne nag amul bor wala bor lam bàyyi fay na boram mu daal di koy jullee am benn bés sayna Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Ansari faris rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an Abi Qatada mu ne am benn waay bu génn àddina yonent waay laaj ndax amoon na bor ñu ko waaw mu ne jullee leen seen mbokk mi ñeen affaire bi mu touché ma lool ma ne yonent waay jullee ko nee na yonent waay saa fu mu dajeeg man fu ma gisee rappelé ma bor bi fàttali ma bor ba yaa Aba Qatada yow Abu Qatada bor ba ma ko fayaguma ko. waaw yeneen tubaab yi saa jàppandeegul de ba benn bés mu ne ma yaa Aba Qatada ad-dayn yow Abu Qatada de bor ba ma ne ko fay naa ko mu ne ko al-aana barudat juldatu léegi la deru deram bi door a sedd alors ci ngay gise inconscience su ñenn ñi yow sa bàyyi nekk foo xam ne deram seddagul ndax bor mu am. dafay bàyyi sax lu mu ko fayee waaye doom yi ci gannaaw di xëccoo ndorom te toppatoowuñ bor bi seen bay bay te xam nañu ko du ñu leen réeré déedéet ndax lan alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir li leen fukk mooy xëccoo waaw xëccoo nekk ci li nga xamante ne nii mooy xëccoo ak di këlante hatta noon ngeen di nekk ba zurtumul maqabir fi ngeen di deme hein bi siyaare ji bàmmeel ñu yóbbu leen seeni néew waaw ñuy xëccoo ku nekk naan kër gi kër gi boobu ni mu placé nga gis ñii di ci tal samante waaw ñii di liggéeyante ñii di wax kër gi ku tudd dee dem ci sëriñ képp ku tudd kër gi ci sama frère yeeg sama grande sœur yi sama petite sœur yi nafaatu mu nekk ibratan am jàngale pour ñun ñëpp waaw kenn dootu ko tudd ba nit ñi xamet ko nag kenn dootu ci wax mu koy bàkkoo wal iyaazu billah mel ni moom bésam joxam du jot mel ni amul bés boo xam ne moom lañu war a miraas waaye mu fàttalee loon lool waaw gharratuhumul hayaatu dunya àddina gii te jege ji gaaw a jeex zahratu dunya tóor tóori àddina tax ñu pare faat ay bakkan ngir conserver loo xam ne waroon na leen a yee ndax alalu ku faatu la xanaa ñaan nga yàlla yow yàlla mi ko may moom yow ci sa bopp boo amuloon loolu sax mu may la lu ëpp la mu may sa baay joo jële wala sa nday joo jële wala sa sa mbokk moom mële sa frère ba ngay doon nga éliminer ñëpp ngir yow nga wéetoo alal bi wala nga leen di menacer parce que am nga accès ci monsieur le procureur am nga juge yu baax am nga des moyens financiers yoo xam ne bu ngeen demee ci yoon yaay gagner nga jaar foofu tëdd ci alal ji naan justice la justice m'a donné raison loolu la ñu waxoon rek yonent way sa sam ne moom bu dee moom soo fa moo naan nit yéen nit ñaar ñëw ma leen di àtte kenn ki gën a mën a wax mën a gën a exprimer leer keneen ki ba ma jël xàqu jàmbur jox ko képp ku ma jox lool na xam ne safara laa tibb daal di koy jox moom mooy seet nag bu ko neexee mu jël bu ko neexee mu bax mu dee yeneen tubaab saa saa may wax lool te ci dëgg kese lay àtte nga may waxal àtte yu dëgg yi parce que jël nga le ténor bii baro de nangam ak nangam comme ni ñu ko fi waxe woon. wal iyaazu billaah moo tax am solo bor. ak day yaay di liggéeyante nga dégg ñuy xëccooy miraas te fayaguñ seen bori bàyyi wala nday mi nga xam ne moo génn àddina ñoo pour leur confort àddina gi seen baay seen nday nekk ci seen bar sax neexagut ndax ñi ko taxawu gannaawam matuñ li ñu doon waaye it léeg ah boo leen yaree ci noonu it noon lañ mel ñu bari ci ñoom laata góor gi faatu wala meer bi la ñu préparer un bataillon de combattants waaw ah. ku nekk daa dank fanaanal di xaar góor gi ruut bu bu ruux gi rat ku yi dal <laughs> am na ñoo xam ne balaa ruuxu seen bàyyi rat le coup yi di dal ci wàllu baatin bi ñuy tal somante di xërëmante di liggéeyante waaw te ruuxu seen bàyyi wu rotagut bu ruux gi rot rek kurpeñee daal kurpeñu ci baatin ak dakanoon ci zahir ñenn ñi il se dañuy ñëw sax ba jàppante gi ñu leen di ñu leen di àtte ci mbedd yi wala ca kër ga ba paa gaañoo mirage ba ñëpp xuloo bay waaj xeex imam baa fa war a nekk wala kay mirage bi modéré bu dee ne dese na ngëm yàlla moom waaw dese nag ragal yàlla te moom it ñëwul nekk un vautour bu ñëw di sëq ci alalu ki dem ngir man cee tedde mu bañ a mel noonu mu nekkul benn charognard bu dee am na ragal yàlla moom day tempérer waaw ndax was sulhu xayr waaw waaw waaye bari na ñoo xam ne ay vautour lañu ay miraaskat yoo xam ne ay vautours lañu waaw ay charognards gis nga ni gaynde gi <coughs> di lekk benn ñamala ci àll bi ni muy lekk benn ñamala ci àll bi ah ba ñamala bi commencé lekk ci la mu jël bàyyi même bu commencé lekk nga gis picc yi tan yi piim ko xaa di dóor seen laaf yi ngir gaynde di puus wala bukki bi bañ jël seen affaire am na ñoo xam ne miraaskat yoo xam ne wal iyaazu billaah noonu lañ mel bu ñëwee daay di fa am duñ ko fay fa seen intérêt dina nekk lañ jëm ngir dina am ay mbir ñu naan ay dërëmi tànk caaxaan yooyu nga xam ne moom lañ teg naan loi bee ma ko may yow caaxaan kan nga li ñu doon wax sànq yàq ci jël baro de ta le ténor bi baro ak yooyu naan loi bee ma ko ma yéene yam xam nga ne li ngay lekk dagganu la soft alal ju lewa di ju lewul nga nekk di dugal sa biir te nag ñi nga xam ne borom bi nee na inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira waaw ñi nga xam ne ñooy lekk alalu jirim yi zulma ci paaj innama dëgg-dëgg ñoo ñële de yàquluuna li ñuy lekk di ndóof di dugal ci seen biir yi nañ xam ne du dara dul sa'ira safara no euh, naaram safara wa sa loolu moo ci àddina bu dee ay lañu sàcc ay ganaar yu ñu njoñ ay miche yu ñu leen defal ay reer yu neex tekk ci ñeenteel gone gu ndaw nga naan moom bu ñu bësee bakkan bi sax meeway géet na walla iyaazu billaah ci alal joo xamante nii alalu ay jirim la ah boo xam dañ la koo dénk nga war a gestionner seen bien wala nga ñëw ne miraas kat nga jaar ci ne tuŋaañ alalu gone ak jirim yi <laughs> même bu dee ay mag lañ ñoom a ci yow <laughs> yow na la leer ne réalité wu xaqiiqaay li ngay lekk mooy safara la te boo deewee noonu tuuboo borom bi delloo la wa sayaslawna sa'ira xel seen nañoo dugg saa loolooy réalité bi njoñi ganaar ya xamal ay njoñi safara ngay dugal sa biir te boo deeweewe noonu safara nga jëm waaw waaw safara nga jëm wal iyaazu billah kon sayyidina Abdullah ibn Zubayr mu ne fa ja'ala yusiini bi dayn sama baay Zubayr nekk di ma di ma di ma di ma soñ di ma ko ginnaawam waaw bi ma dénk bor bi wa yaqul mu ngi naan ba pare mu teg ci ne ma yaa bunay ee eh yow sama ndoom in ajazta an shay'in minhu fasta'in alayhi bi mawlaahi waaw ne ko yow sama ndoom abdallah in ajazta bu dee dem nga ba lottu an shay'in ci dara ci lii taxawe sama gannaaw fay samay bor taxawe sama miraas sama gannaaw surtout bor yi ngir fay ko boo demee ba am ci lot dem ba sama alal ngi gis ne hé bor yaa ko nga nekk nag ci warta ak impasse fasta'in mooy ak guta goo xam ne doo xam noo ciy génne fasta'in waaw na nga ñaan ndimbal bi mawlaay ñaanal ndimbal ki nga xamante ne moo méngoo samay mbir fasta'in alayhi bi mawlaay la la la nga waxtu ci ci fay samay bor ñaan ci ndingal ki nga xam ne mooy méngoo samay mbir man az-Zubayr qaala sayna Abdallah nee na ma ne fa wallahi ma daraytu ma araad hatta qultu ya abati man mawlaak qaal allah allah nee na bi ma waxee loolu ma ne man xaw ma lan la jublu ci ki méngoo samay mbir xam nga mawla ismun mustarak la mawla ismun mustarak mooy un mot polysémique waaw mooy poly mooy lu bari sémi ay sens dafa bari lu muy tekki xam nga mawla dinañ ko wax ci moom jaam bi nga amut jaam ñu naan yow yaay mawla diw waaye nga amut jaam goreel ko ñu naan yow laay mawla diw mais jaam bi ci boppam nga goreel nit mu nekkoon jaam nga goreel ko dañ naan kii mooy mawlaa moom ci boppam dañ koy woowe mawlaa kilifa ji dañ koy woowe mawlaa allah dañ koy woowe mawlaa ay caas yu bari la ab nee na nekk nag ah waaye ki nga xamante ne nii yow da am alliance ak moom waaw am am am am am am lu dox seen diggante ngeen ngeen ngeen nekk benn kooku dañ naan mawlaa diw la waaw yooyu dafa bari ay ay lu muy tekk moo na Seydina Abdallah ibn Zubayr ne man nag bi ma sama baay waxee lool fa wallahi wat naa ci yàlla maa daraytumaa aran man xaw ma lan la jublu ci bu dee lott nga dara ci fay sama bor yi nanga ko nanga ñaan dimbal mawlaay waaw ki nga xam ne moo méngoo samay mbir nee na ba mu ni ma koy waxee hatta qultu ba mu may wax yaa abati e eh saa baay mais yaa baay booy yow sama baay booy man mawlaak mais sa kii bi ngay wax noonu man ana kan mawlaak mooy ki méngoo say mbir comme mooy kan qaala sayna Zubayr ne allah mooy yàlla yaakaar nga ne kii yëfu àddinaa ko taxa taxaw jamal xoolal kii yow ansiduka billah yow mii dal ci ber ku mel nii xaq ku mel nii xoolal bi mu taxawee ci bërëb bi li muy li muy li ko yitteel yaakaar nga ne kii lan moo ko yitteel ay caaxaan ay nguur ay ay naa fi falu naa nekk kii looloo ko yitteel yaakaar nga yow yaakaar nga yow gis nga kenn ko am esprit bu mel ni yow ci ñi nga xam ñëpp ah takkook njàngaleen yonent àddina ak dayn sama bor te boo ñëwee ba nga sukkandikoo ci ki nga xam ne moo méngoo samay mbir mu foog ne ku nekk lay wax nee na xaw ma ko ma laaj ko mu ne ma allah borom bi waaw te bi nga foog ne moom mi ne mooy mawla alladhina amanu moom mi nga xam ne moo nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla wa anna alkafirina la mawla lahum kantaa yéeféer yi amuñu kilifa amuñ ko méngoog seen mbir yàlla méngoowul seen mbir waaw non kon nag moo tax utiliser mustarak lu mën a nekk la ñu wax ak nit boo yaakaaree ne moom dina xam li nga bëgg a wax waaw waaw waaw loolu mën naa nekk waaye it ki ñu wax wax ju mel noonu boo xam ne day laaj day laaj daa ay ay maanaa yu bari mën nga ko wax booy wax ak nit mais ci kaw nga jàpp ne moom dina xam lan nga ci jublu waaye kañ ñuy wax ak lool bu dee ne dem na ba ci biir xam ne <coughs> <coughs> diwkat li mu ma wax nii xaw ba laaj ko ko mais ko mais baat bi nga wax léegi lan mooy du du du xamul baat bi mais ana ban ci la maanaa yi mu làmboo sens yu bari yi am ban nga ci jublu voilà mu leeral ko ko ne ko allah nag laay wax fii waaw ku bàyyee say mbir yàlla moom borom bi moo yor sa mbir wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh ca suurat talaq borom bi nee na wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh waaw képp koo xamante ne nii wàkkeerlu nga ci sa borom tabaraka wa taala fa huwa moom borom boobu xasbu doy na la na nga doyloo sa borom te xam ne doy na la waaw bul ut leneen feneen waaw waaw xanaa yeneen trois saa saa waxu doon Seydina Abdallah ibn ibn Abbas radiyallahu anhuma wa idha ista'anta fasta'in billah idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'an fasta'in billah muy ngone su ndaw mu naan ko yaa ghulam e yow sama su ndoom comme niñ ko fi gisewoon idha sa'alta booy laaj dara loo xam ne yàlla kese la ko mënal bul dem di ko laaj mbindeef fas'alillah ñaan ko yàlla même loo xam ne mbindeef mën na ko jaaral ci yàlla d'abord xam ne mbindeef mi intermédiaire la yàllaay maye mooy joxe mooy al-basit mooy ki tallal waaye al-qabid al-qabid mooy ki ñëpp diw nag daa jëf mbir yi ci ay asbaab la ko jaar ay sabab kii nag sabab bi la waaye moom du mooy ku du du mooy euh, euh, euh, l'acteur principal waaye nag bu ma de bu bu borom bi jaaralee yiiw ci moom mu agsi ci man dinaa ko sant ndax ku santul nit ñi kat doo sant yàlla waaw kon nag mu ne ku bàyyee sa borom wa ida sa'alta booy laaj kon fas'alillah ñaanal yàlla wa ida sta'anta booy sàkk ndimbal fasta'in billah sàkkul ndimbal ci yàlla moo tax suñu boroom defal ñu ko ci faatiha bi nga xam ne jullit bu nekk di ko jàng minimum dix-sept fois par jour ci booy booy booy booy julli julli farata julli juróom ihdina siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong yàlla la ñuy jaabu yow la ñuy wéetal wa iyyaka teg yow dong nasta'inu yow la ñuy sàkku ndimbal waaw kon nag bi nga xam ne moom mawlaahum mooy yàlla sayyidina abdallah mu ne gis nga bi loolu yëpp jeexee ba ma taxaw ñu faat ko ba après bi man taxawee nag ci def li nga xam ne mooy taxaw fay ay borom ak yooyu mu ne fa wallahi maa ngi wàcc yàlla maa waqaatu fi kurbatin min dayn illa qultu yaa mawla Zubayr qaala mu ne fa wallahi maa ngi waat ci yàlla maa waqa'tu fi kurbatin min daynihi illaa qultu yaa mawla Zubayr iqdi anhu daynahu fa yaqdiyahu waaw nee na ne su ma nekk ci benn problème ci mbiru bor bi ba ma ko taxawoo ba ma ci taxawee hein lu dul ne bu ma demee ba amatuma nag benn pexe bi laay wax man abdallah dama naan yaa mawla zubayr radiyallahu anhu ay ah, yow mi nga xam ne yaay méngoo ah yow mi yor mbir ak zubayr iqdi anhu dayna yow mi paronoog moom muy borom bi tabaaraka wa taala yal na ko fayal borom borom nee na bu ma ko defee bu ma ko ñaanee fa yaqdiya suñu borom daal di fay bor bi Allah mooy uddil ba ak yobbu yobb waaw waaw <laughs> waaw wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waaw mu fayal ma li nga xam ne mooy bor bi waaw waaw nag fii lañuy yem tey insha Allah